suuf si joxewaat ay yoo yoo ma kii bi ko ma ko def li nga asraf kenn ku ko def ay tam suñ kaaw bi ne ba wàccee yéen a dafa kàmbal suñ naa ne kàmbal suuf bi yéen ñëpp waxal Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah na ngal ni loolu nam loolu bismillah soxna wax sama ci dund bu rahman kala yi teewon mi na ngi ci yaram yaram kala yi teewon mi la ta la boo buxaat ko pour ko watal wàcc na ba nga xamee ne laaj nañu yonent ba la xewoon ca sa alkaaf yi xelal yi ñoom kaaf yi ak seen xaar yi ak roxo mu ne nag mu tontu leen te fàtte waa incha allah ñooñu ah xaqa ñoom yonent ñoom ci yàlla wàcc na yonent yi yàlla dina mu ci ñoom dem man ci ci tëj yi seen diggante ak seen borom ba nga a mat mooy bu wax lu jëm ëllëg xam ne ëllëg yàlla moom mu wax ne incha allah ba mu fàttee incha ko wéyu doom na fukki fan ak juróom am na ñu ne ñeneen fukki fan su dul wàcc su ko ñaawal nag dina ñëw ba ci kanam ñoom ñëpp ñoo la yaandoo ko du ko ñaawal naa ko sa yàlla jaww ci fukki fan juróom la ñu waxoon ëllëg la ñu waxoon léegi la fukki fan juróom am na ñu na ñu ci bëj sax ba bëgg a am ci suuf kaw ko defee rek jiw na nga bañ na yonent ñu ne yàlla wàcc na ko te yàlla dafa yoonal ci sariya bu yonent al-bayyinatu al-mudaaya wal yamiinu alaa man ankaraa ku xoote yaa war a seede ci weer bi moo war a jël su kalaame daal yaa war a indi teel ci weer bi ñu ko ñu waaw itam war na jël yàlla mi yor na loolu mu maandoo rek koy jëkke ci boppam moo tax mu jëkke ko ci boppam éefare na nañ yàlla wàcc na yonent bi te bañ na ko ñoom am seere ci luñ wax yàlla mi nga xam ne moom lañ dugal nag mu war a ji li ñuy ji wadduhaa jënd na bëccëg wala yoor yoor muy xaaj ci bëccëg wala yi jënd na ma guddi yaa ko jaa ba mu muuree dëndënoom maa waddaaka wallaahi bañ wut la rabbuka borom kaw maa xalaa bañ mu la de yàlla moom waat na nañ dafa bañ yonent na nga génn ci yor mu di ab xaaj ci dëkk génn ci guddi na mais dañuy yonent bi te bàyyiwut ko itam ne kon dañ ko tuumaaloon loola rob na ci saar wi yàllaa ni génn dëkk yor-yor ci saar yi génne guddi la jëkk jëñu wane yi yaata samay yi wa nahaari ilaa hëjënda lu tax saar yi saaru Abubakar la te Abubakar man su fas maa nekk yéefar gannaaw mu fa nekk jullit moo tax ci saaram guddi ci lëndëm lañ jëkk tudd te nga bëccëg ci leer ndax mu ne bii baaxul nga xam ne mos na jaar ci kéefër même ci duggam yàlla moom paam bëccëg lañ ci bëccëg tudd ne sama tudd bëccëg waaye tudd bëccëg lépp yor yor lañ wax bëccëg mu ngi mel ni di ji ñu mel ni jàppale te yàlla ba mu bindee mbindeef yi dundu doomu aadama yi dafa santaane ne nañ taw ci ñoom taw jàppale ñett téeméeri at soog a taw ci ñoom njëkk benn guddi moo tax àddina lépp ay jàppale la njëg yi di ci ñëw de li nga xam ne misaal ndëkk guddi moom misaal jàppare te jàppare gën a bëri ci ñu wàcc ci ñun moo tax bëccëg moom ñu xaaj ko guddi yor yor ba rek ndax ndëkk benn xaaj la guddi moom ñu tudd ko lépp yàlla jënd ci yor yor jën ci guddi lépp mu bàyyi wu ñu ko bañ ko rek kon nag bàyyi ko te bañ ko mu tegal ko ñoom ne ko wala laaxiratu ta laaxira xayru mu gën laka ñaala ñaanu laa ci àdduna rek te yow yonent bi alaaxira gën ci yow àdduna rek te alaaxira gën ci àdduna alaaxira ay kalaang rek la fay am ak bànneexam àdduna naqar mu nekk gis na ko fi rek kon xam nga xalaat lañ ci moom àdduna sax laaxira xam moo gën a àdduna ci ku nekk rawatina ci yonent wala laaxiratu alaaxira xayrun moo gën laaka ñaar yow yonent yàlla ñu ne mu laaj ci àdduna yonent kay taxul ñuy wax ñoo xam ne baal nañ ko la jiitoom yëngu ci lépp kon nag deret ji fii xeetu moo di ko def. mu ne woon lakk mu am na ñoo xam ne bokkuñ ci. te su ko weer leen. te lu ñaar yonent yi xeetu yi la ñaar ñu ko topp. kon nag lu mu doon waxee lakkum fen di ci am mun a li fulaani wa fulaanin dinañ tudd rekk digal leen weeru mu far ko laafal yonent bi ki nga xam ne lu mu ñoo ko moom mu ne ko alaaxira la àddina de gis nga yàlla bëree sutura solo nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla Muusa mas na ñoo mar mu génn ànd ak ay junni ci saarina di baaw ñetti fan yàlla taw mu ne yow yàlla yàlla maa ngi ñaan taw taw gis nga ni mu doyee ko du ma leen tawal ndax abarambaay ngi ci ngi ci seen biir du ma tawal. Musaa ne ko kana ak ah, ne man ma bañ ko bañ jëfam déet te tax may tëye taw bi may def li muy def su ma demee jiw rek am bàyyi naa ni moom kon la wax kum doon loolu la Jibril wàcc na ko ba mbaa jum doon laajte dee na am nga ci buntu jàkka ja Musaa yaa ngi buur bëgg xam lii bi dee kan la fekk fa juróom-ñaari juróom-ñaar fukki tabbe xamut kum ca doon noonu la yàlla bëree sutura jaamam bi koy moy naka bi koy topp bon waaye seetal safaanab xeetu Musaa mooy xeetu yonent yonent na ne su taxu soo ak màggal ay màggal yoo xam ne ñu nga màggal ak ndaw ñoo xam ne ñu ngay nàmp kon yàlla sotti ci yéen mbugal ak sotti xeetu Muusa saalihiina ya ñu nga leen di bugal ngir kenn ku ne ci ñoom kuy moy xeetu yonent moykat yépp mu ngi leen di xéewal ngir ñenn ñu ne ci ñoom ñuy topp dégg nañu safaanoo ñaa bañ nañ leen a tawal ngir benn rambaay ñii ñu leen di tawal ngir xale yi namp ak gone yi ak magat yi dem dëkk bi. soo koy wax fii nga xam naa jox la rabbu ko borom dara ba tax baax ba nga gërëm de yàlla dig na yonent bi foofu dig bu rëy yàlla dana la jox nag ca àllaaxira dafa xol seen. wala mais soo koy lu ma gën a mukk fekk kenn ci sama xeetu yi dem safara dafa toogoon xelam mbàccaat yi mu jàppaloo maa sama borom sama xeet Jibril ñëw ne ko loo loo tawat mu ne sama xeet rek lay xalaat mu mu ne ko mu dem ci borom ba dellu si ne ko sa borom ne mu jébbal la sama xeet loolu neex nga def ci mu ne mukk moom moo ko yërmande mu yërmal leen moom ci boppam moo ma gënal ndax moom yàlla ne Jibril demal ne ko kon nag danaa ko jox ci xeetam ba xolam sedd yonent ne sama xol bu sedd fee kenn ci ñoom dem naa safara moo tax Aliou Sène la xam ne na ne ulamaa yi daje nañ ci ne yaa ibaadiya allaziina asrafu alaa anfusihim laa taqnatuu min rahmatillaahi inna Allaaha yaghfiru zunuuba jamii'an laa jooju moo ëpp yaakaar ci alxuraan yàlla wax ne yéen sama jaam yi yàq seen bopp bu leen naagu yàlla dana bale mbooleem bakkaar juum laa gën a yaakaar lu ci alxuraan aarul bay mu ne ñun aarul bay di nag jàpp nañ ne wala soo fa yu'tika rabbuka fatardaa moo gën a yaakaar lu ci mbooleem laa yi ndax yonent du gën a mukk fee kenn ci xeetu dem na si loolu alhamdulilah di ko fàttali nag ala léegi ka fekkoon na mu la yatiman nga di jirim fa tam topp la istifaam bu dàq bi dàq daf koy saxal bi yàlla fekkoon na yonent bi mu di jirim baayam dee na ba ma ne ñaari weer ci jirim ndeyam mu judd fekk benn baay caabil yàlla rek la fekk yàlla moom tàpp ko rek tàpp ko ci maam Abdul Mutalib gannaaw ga ci baay fa xam Abi gannaaw ko ci Xadija tamit boo waajal tam fekk la baalam nga ajuree li nga li nga nekk tey ci sariyaatu ah daa tam jubal la ci de xam-xamu sariyaatu nga xam ci àdduna fi parce que dëgg xamu la ko woon de man yàlla maa la rek ñeent bi naa jaagan ñu mën ko dina ak kuréel yu yàqu de yi di wax ne yéen a ngi ci yéefar loolu jàmbale leen fi mu yonent la ko juddu gëm yàlla la juddaale mës a jaamu këram waaye nag xam-xamu sariyaat bi mu indi xamu borom ñu jiitu woon léegi rek yàlla ko ko xamal oo dara katam fekk la ah yoon nga di ñàkk faa maa kan ma magal la kan benn loore yàlla fekkoon yonent bi amul dara di jirim bu faggu bargaaral yàlla moom la ko rek ci aali xarijati mbiyen leen ba mbiye doo ay lawata ba mbiye doo ay mangi parce que ñëw da bés bu faggu gam koom ba niñ gënaar na kon nag yàlla bi rek kon day jirim ñu dugal la ko tey ngay sangam boole nit ñi ñu fekkoon li nga ñëw ñu xamal la ba nga xam-xam mooy jëkk mooy mujj bu a am dara mu amal loola ba nga xam ne yaa ngi ëpp a ngi leen di wax ku ñàkk waxee dafa am soxla jaawal di ko boole lu dikk mu joxe ko waaye bu fekkoon ni du noonu xam ne mu cee saaral te amal wax yi man daal jigéen ñi wala ñaar nañ ci ñun suba di nga xam ne Haaris doomu Xadijatu ak jëkkëram bu njëkk ja Haaris mu ngi mu ngi Haarisa Xadija am na ñaari jëkkër yu jiitu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ka am na moom doom doom ya ay juróom la ñu nekk ci loxo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa àgg Haaris ñun la ko yàlla yee dana ko juddu bul ko jàng rek wa amma saa yoo laa ñu laaj xam man nga tudd laa juddu faa ko xaar bul nax ko wa amma saa yoo laa ñu laaj wala tam xam man jàng ko rek am laaj kenn bu ko jàng am nañu ko waxal suñu la woo bët bi xëy na Ousmane naa faan dafa dem ci jafe-jafe ci gëstoo na mu bu mu ne bii tamit ma daal di indi traite laa koy jënd jënd ko indi jox ko yonent bi fekk yonent ko soxla lool benn jirim benn miskin topp ca ba mu koy jox yonent rek mu ne ko fa trop ko mu génn ci ginnaaw bi mu am ko ne ko jaay ma ko yonent am ci yoon njëriñ ko jaay naa suñ ma woo ko jënd ko ci moom jënd fi joxoon ko yonent waaye booba ñëw ko jënd yonent faral ma ko yonent dara ko ko jox Usmaan topp ko jëndaat ko ci moom jënd fi jox ko yonent waaye ñu jënd fi ne yonent faral ma ko yonent dara ko ko faral ne ko xamul ne nga yow am xamul lay jural yéen a am masaay ren daal ak ñu daal di ko wax ak maara bu ñu jaajëfal ak yow daal di ko wax ak yow daal di ko wax waa maa bi naa ma ci rabbi sa ndax teewlu borom sa xadis waxtaane ko rek li nga yàlla jox ci teewal waxtaane ko ci buntam sant yàlla moo tax waxtaane teewal yàlla ngir sant yàlla loolu ñoom ñaanuñ ko ngir taataayoo ko ak réeroo ko loolu